أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام المتقين المبعوث رحمة للعالمين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 jeexaloon nañ xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaag di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam mu ne woon lu am solo muy ponk bu mujj bi nga xam ne moom la yonent bi salawaatullaahi wasalaamuhu aleyhi daldi leeral muy alxajj muy xajjullaahi xajju beytillaahi alxaraam Ah. ci aj googu nag dafa am lu ci yonent bi sallallahu alayhi wasallama daldi woon wax ci discours bi nga xam ne gisoon nañ ko bi Mina ni nga xam ne noonu la nekk ci xadiisu seydina abu umaama waaye naka noonu seydina amru bnu xaarija alayhima ridwaanullah bu dee xadiisu seydina amru bnu xaarija bi radiyallahu anhu waqad rawaahu alimaamu ahmad bnu muhammad bnu hanbal wakada alimaamu tirmidiyu والنسائي وابن ماجه وغيرهم mooy xadiis seydna amru bnu xaarija alimaamu bnu isxaaqa raxmatullaahi aleyhi tuddoon na ko waaye moom dana woon loolu mu ngi xawoon ci bésub arafaat waaye gisoon nañ ne li dëgër mooy bi Mina la woon Mina la woon bokkul ak xutba bi aleyhi salaatu wassalaam defoon fi nga xamante ne mooy ba muy waaja laata muy dugg biir Arafaat ci riwaaya al imaamu ibn maaja ci kitaabu alwasaaya baabu laa wasiyata li waaris bunt bi nga xam ne ci la def ndénkaane yi téere bu ndénkaane yi bokk bunt bi mu def laa wasiyata baabu bunt laa wasiyata li waaris laa amul testament li ñeel kenn képp koo xamante ne moom war naa hérité dara war naa donn kuy donn kenn du ko defal testament foofu mu ne woon moom al imaam ibn maaja al qazwini raxmatullaahi alayhi xaddatanaa abu bakr ibn abi shayba mu ne nettali nañu eh, abu bakr ibn abi shayba di abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn uthman al absiyu mawlaahum al kuufiyu al waasitiyu raxmatullaahi ala al jamii annahu qaala mu ne xaddatanaa yazidu bnu haaruun mu ne ki ñu nettali mooy yazidu bnu haaruun di yazid bnu haaruun ibn zaadi al abu xaalid raxmatullah aley alwaasitiyu alxaafidu qaala mu ne anba'anaa saciid bnu abi caruuba mu ne ki ñu nettali xabaar ñu mooy Saciid ibn Abi Aruuba Mihraan al-Adawiyu Abu Nadr al-Basriyu raxmatullahi alayhi al-Yashkuri mawlaahum al-Basri mu ne moom moo ko nettali an Qataada te mu jële ci Qataada ibn Dicaama as-Saduusiyu Abul Xattaab raxmatullahi alayhi al-Basri an Shahr ibn Xawshab mu jële ci Shahr ibn Xawshab al-Ashcariyu E, alximsiyu alshaamiyu alximsiyu raxmatullah alayhi an abdirahman ibn ghanm mu jële ci abdirahman ibn ghanm alashariyu alshaamiyu e, raxmatullahi alayhi an amr ibn xaarija mu jële ci amr ibn xaarija ibn almuntafiq al asadiyu raxmatullahi alayhi moom gisoon nañu tarjamaam te xadiis bi gisoon nañ ko ci dañuy gis le sermon du prophète alayhi salaatu wassalaam amina dañuy wax lan moo tax ñu ñu lii ñu war a gis tey lan moo tax ndax pare nañ aj gi waxoon nañ ne mooy dernière chose boo xam ne biñ jeexalee aj gi moom rek la ñuy taxawaat ndax yeneen yépp njàngat yeneen yépp dañ koo def ci biir bañ ci tollee lu nekk bañ ci tollee def nañ ko walillahil hamdu wal minna ba mu desoon lii parce que boo ko ci naroon a def ci diggante bi bu boobaa day ñuy couper complètement ak aj ji te bu boobaa amaana succession mbir yi ni muy demee mu xawoo mu nekkoon loo xam ne euh, nekkul woon luy gën a jàppandi lii dañuy fàttali lan moo tax ñu war a gis li ñuy gis tey mooy yonent bi parce que yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax lu jëm ci li ñu war a gis tey te ci aj gi la ko waxe woon kon sayna Amr ibn Xaarija ibn al-Muntafiq mu ne radiyallahu ta'ala anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xatabahum waxoon nañ la ci ci riwaaya al imaamu Ahmad la wax ne dalee na xutba bi Mina waaw wa huwa ala raahilatihi waaw mu ne te raahila gi la taqsa'u bi jirratiha wa inna lughamaha ci beneen bi wa inna lu'abaha la yasilu bayna katifayya wala ala katifayya kon seydna amr ibn xaarija mu ne anna anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallama mu ne yonent bi salawatullahi wa salaamu alayhi xatabahu daf leena sermone daal di leen xutba minaa la woon comme niñ ko gisa woon wa huwa ala raxilati te xaalam mooy mu ngi woon ci war waayam moom alayhi salaatu wassalaam wa inna raaxilatahu la taqsa'u bi jirratiha te warwaay wi mu waroon muy gëléem gi mu ngi rumine la taqsa'u bi jirratiha mooy mu ngi génne li mu lekkoon mooy les ruminants rek li ñuy def dañuy lekk di lekk di lekk lekk ñax mu bari wala ngooñ wala repas bàyyi ba toog ba dal wala ba ba ne tekk après ñu génnewaat lépp nga gis ñuy rumine noonu di yëy yéy gi ñuy yéy li ñu lii woon génnewaat ko di ko yéy ci seen gémmiñ gi seen biir gémmiñ gi noonu la doon def mu ne wa inna te mooy baab yi mooy tiflitu géléem gi la yasiilu mu ngi roogalaat bayna katifayya sama diggante mbagg yi loolu waxoon nañ ci ne day wane ne kon baabu géléem baabu géléem dafa nekk loo xam ne lu laab la du sobe ndax bu doon sobe la yonent bi sallallahu alayhi dina ko demal raxasi ko loolu gisoon nañ lool waaye mu ne muy wax xaala mu naan mu ne dégg na yonent bi alayhi salaam kon bi mu leen di xutba nee na inna allaha qasama li kulli waarithin nasiibahu min al miiraas falaa tajuuzu li waarithin wasiya alwaladu lil firaash wa lil aahiri al hajar wa man iddaa ila gayri abiih aw tawalla gayra mawaaliih fa alayhi lacnatu llahi walmalaa'ikati wannaasi ajmaciin laa yuqbalu minhu sarfun wala cadl aw qaala cadlun wala sarf mu ne yeneen bi aleyhi salaatu salaam man bi ma koy dégg muy xutba nekk ci kaw gëléemam ma nekk ci suuf saxaaba yi fees fa del mina la woon mu ne mu ngi naan inna allaha <laughs> eh, xoola nañ wax benn affaire mooy keroog xutba ñu doon gis dafa am loo xam ne dañu ko fàtte woon mais boobu foog naa jarul ñu koy wax parce que gisoon nañ ko Eh, bon gisoon nañ lu jëmoon ci loolu moo yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi muy xutba ci xutba yim def ci aj gi tuddaale na ci dajjaal loolu dama ko fàtte woon complètement parce que <laughs> comme ni ne ci Sahih Imaamul Bukhari rahmatullah alayhi mais bon mooy fàttali na fa dajjaal dangerosité dangerosité wu dajjaal muy almasiixu dajjaal mais loolu gisoon nañ ko euh, yaataloon nañ ci affaire u masiixu dajjaal bi nga xam ne ci lañuy gis tarjama kan kan moo kan moo ne woon gis na dajjaal ci saxaaba yi kan moo gisoon dajjaal ah Tamim ad-Dari moom moo gisoon waa ji ñu naan dajjaal gisoon nañ foofu yaataloon na affaire u dajjaal loolu yonent bi alayhi salaatu salaam fàttali na ko ci discours yi ñu def ci aj gi waaw doo waroon nañ ko gis mais xad euh, na siina walakin loolu gisoon nañ ko avant walillahi alhamdu wal minna mooy jàppal loolu boo ci bëggee lu gën yaatu man nga dem ci saxiixu imaamul Buxaari ci kitaabul Maghaazi bi muy wax ci xutbaay Mina yeeg yooyu boo demee di nga fekk loolu la insha allahu taala kon mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam lii la waxoon inna allaha qasama li kulli waarithin nasiibahu min almiiraas mu ne wa taala qasama moo séddale li kulli waarithin ñeel képp koo xamante nii day donn nasiibahu min almiiraas li nga xam ne mooy ab cëram mooy wàllam mooy paaram mooy li mu war am ci miraas mi ci ndono gi buur yàlla moo defal képp koo xam ne war ngaa doon tegal na la la nga war a am fan la ko defee ci alquranul azim kon nag fala tajuuzu ginnaaw ba buur yàlla séddalee nag fala tajuuzu du dagan ta du yell ta mën a nekk li waarisin ñeel koo xam ne moom buur yàlla sédd na ko ba pare ca la muy am ca miraas ma mooy koo xam ne day doon kooku warul muy am wasiya kooku moom du am wasiya moom mooy testament mooy nit ki alal ji nga xam ne moom la ko borom bi jox mu ne man lii mooy nga xam ne moom laa mébét moom laa bëgg mooy bu ma génnee àddina sama alal bu ñu ko dajalee ba mu bari lu toll nii wala di euh, lii ci sama alal maa ko jox diw loolu mooy testament loolu nag dafa am ay règle gisoon nañ ko keroog ci aj gi tamit bi yonent bi alayhi salaatu salaam seeti Seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas Abu Isxaaq Sa'd ibn ta'ala anhu ba mu feebaree ci aj gi mu ñëw wam naan ko Euh, euh, bon yonent ma ne saa saam ne gis nga man maa ngi waaj a génn àddina mooy dafa demoon bay jàpp ba ba désespéré ci ay mbiram ko foogoon na ne moom day génn àddina moom Seydina Sa'd ibn ah, al mubashshar bil janna radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu ne yonent ma ne saa saam te man doom ji jigéen rek laa fi bàyyi duma doon dul doom jigéen est manumaa jël sama alal ji jël deux tiers yépp dal di deux deux euh, deux tiers yi joxe ko yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko déedéet mu ne nisfu ak nisfu mu ne ko déedéet loolu dafa bari mu wax wax saa bu waxee ba mu ni muy ak seeni as-sulus mu ne ko as-sulusu wa as-sulusu kasiir mu ne ko waaw un tiers te un tiers sax bari na loo gisoon nañ li jëmoon ci loolu waaye dinañ ko gisaat insha allah ci wàllu wasiya bu ñëwee ci wàll wi eh, parce que fii bërëbam la yonent bi loolu mooy wasiya mu ne képp koo xam ne ak buur yàllaa la sédd ba pare yow amoo droit di am ci ci testament bi mooy nit manu la ñëw am ñaari doom wala du ko ëpp mu ne diw meede moom ci sama doom yi yërëm naa ko lool sopp naa ko lool moom laa gën sopp ci ñeneen yi parce que loolu loolu lay tekki ah loolu lay wala nga jàpp ne moo ci gën a néew doole nga ne léegi man ni may def dama koy defal testament ah dama koy defal testament bu ko defee bu ñu mi man bu ma génnee àddina ñu miraas ma non seulement dina am ci sama miraas mais dina am plus boo xam ne ñeneen ñi duñu ko am te mooy li ma ko defal testament loolu nag la yonent bi alei satu salaam wax ne loolu moo manula nekk te loolu bi ñu doon def tarjama Seydina an-Nu'man ibn Bashir ibn Sa'd radiyallahu anhu maa waxoon nañ ci ay mbir bi yonent ma lay saab saab bi ko bi ko baayam defalee testament <laughs> an-Nu'man ne moom parce que euh, yaay ji daal euh, mu mu mu defal ko an-Nu'man te am yeneen doom yaayu sayyidna Nu'man ibn Bashir ne Bashir moom du ko nangu radiyallahu anhu ne duma ko nangu lu dul nga dem seede loo ko yonent ma lay saab saab ba mu validé mu dem yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko est ce que benn doom rek nga am mu ne ko déedéet mu ne ko est sa doom yépp defal nga leen li nga defal kii mu ne ko déedéet mu ne ko demal nga seedeloo ko keneen fa inni la ashhadu ala jaw man demal nga seedeloo loolu keneen man aleyhi salaatu wassalaam man sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa laa ashhadu ala jawr duma ñëw di seedeloo xam ne ak tooñ la ndax tooñ la gooy tooñ ñeneen ñi waaw mooy jur say doom gëlale ñii ci kaw ñii jël ñii jox leen loo xam ne walla kii loo xam ne ñeneen ñi amuñu moo tax dana ko dangaa benn doom am mu ne ko déedéet mu ko est ce que li nga defal kii am normal nii ñoom nga leen defal mun a déedéet mu ne ko kon demal nga see nga ko keneen ku dut man yonent bi sallallahu alayhi wa parce que man du ma seede ay ca ay loo xam ne ndëngte la ak tooñ la mooy de toute façon loolu moo ne ah waaw waaw waaw waroon na dem rek gis Abu Hurayra wala keneen. dañ naan la xam nga ne moo Seydina Abu Hurayra moo lay seet yow xalaat nga benn yoon yonent balay saar saam lu mu bañ kenn taxaw di ko nen <laughs> <laughs> laajal Abu Sufyaan ah <laughs> laajal Abu Sufyaan keroog bi waa Makka trahiré accordu Hudaybiya yi ba mu ñëwee di wax yonent balay saar faalewu mu ñëw di naan man maay man maay kii man maay sangu Quraysh ñëw ci Abu Bakar faalewu dem Seydina Omar faalewu ko ba pare muy wax mu wax ko ci lu tàng contraire lu mu bëggoon Seydina Ali radiyallahu anhu ne moo moo moo wax man ta man ma wax lii la ma wax gaa yi ne ko dala doon fowe <laughs> waaw mooy du ma la defal li nga bëgg Abu Sufyan man nan laa lay defale lool man Ali ah yonent ma lay saat saam kii abu Seydina Abu Bakar moom da koo faalewul sax du tout moom comme ni Seydina ni yonent ma lay saat saam bañ koo wax dara moom noonu la def amsalu nnaasi bi rasulillah siddiqul ummati radiyallahu anhu mu ne dara faalewu ko sax <laughs> waaw mu ngoog kon mooy loolu dinañ ñëw ci côté boobu mooy testament lool man da nekk kopp kuy doon manul am testament waaw léegi nag am na masala yu bari yu nekk côté boobu yoo xam ne <laughs> insha allah dinañ ci agsi kon mu ne fa kon fala tajuzu li warithin wasiyya yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon yëm ci kaw wa taala qasama li kulli waarithin nasiibahu min almiiraas falaa tajuuzu li waarithin wasiya mu ne inna allaha buur subhaanahu wa taala qasama séddale li kulli waarithin ñeel képp koo xamante ne day li nga xam ne mooy cëram min almiiraas ci li nga xam ne mooy miraas mi kon falaa déet kon muy mu nekk loo xam ne tajuusu di dagan di mën a ne li waarisi ñeel képp koo xamante ne nii ne day doon wasiya kookale kenn manu koo defal testament mu ne alwaladu lil firaas ñun ñu soxla fii moo ñu soxla mooy lii mu wax nii inna allaha qasama li kulli waarisin nasibahu min al miraas buur yàlla moo séddale ñeel képp kuy doon ku nekk defal na la la nga war a am ñaata la ak la muy toll suñu boroom wax na ko moo ko séddale loolu nag moo ñu indi nag moo war a tax nag tey ñu war a gis lii nga xam ne inshaa allahu taala mooy nekk nag suñu dernière xam nga euh, euh, masala ay masaa il yoo xam ne silsila ay masaa il yu ñuy gis ci siira bi insha allah parce que xajjatul wadaa lañ jóge xajjatul wadaa zul xijja la mooy dernier mois du de l'an dix mooy kon yonent bi aleyhi salaatu salaam début la onze lay génn àddina kon ñu ngi ci dernier mois bi àddina ba ñëw ba agsiwaat madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ah léegi lan moo xew Medina lool c'est après après la ñuy gis lool mais comme que waxoon na lii xam nga boo fàttale ko dañ ne woon ñun suñu dernier masala yu ñu waroon a gis yoo xam ne moom lañ dige woon moo doon ahkaamul ahkaamul mawlud àtte yi yi jëm ci xale bi juddu loolu la woon mais sauf que après miraas bi ñii euh, yonent na lay saa sam daf ko wax ci aj gi hmm? bon daf ko wax ci aj gi te mooy moo tax moo gën ñu gis ko te man na nekk loo xam ne luy jariñ la insha allahu taala kon <clears throat> looloo tax ñuy gis lii kon inna allaha tabaraka wa taala li kulli waarithin nasibahu min al miiraas moo séddale jox ku nekk liy ab cërum ci miiraas kon nag fala wasiyata fala tajuzu li waarithin wasiya ci yeneen expression fala wasiyata li waaris léegi ginnaaw lool léegi nag ñu ñëw ci kon insha allahu taala lii moo ñuy moo ñuy dugal ci suñu jotaay bii bii nii ñu nekk ak yii di ñëw insha ñu war a gis bunt bu rëy ci wàllu xam-xam bunt bu rëy rëy rëy rëy te am solo boo xamante ne nii foo ko foo ko takk weesu na ko te loolu dinañ ci ñëw muy ahkaamul mawaris wala al fara'id ilmul fara'id ilmul mawaris wala ilmul mawa fara'id wala dañuy wax al mawaris wala ilmul miiraas wala aynul fara'id yooyu yépp benn la al fara'id muy li jëm ci miiras est nit ki bu génnee àddina bàyyi fi alal moom dañuy ñëw rek nu ko waay neex defe on distribue son euh, ses biens ak li ñu fi bàyyi dañuy ñëw di ko séddale comme bon nous semble comme rek li nga xam ne ñun noonu lañ ko jàppe di ko defee ni ñu ko yëgee kallaa déedéet waaye est dañu naan bon en tant que législateur en tant que député ou en tant que président de la République je vais faire une réforme concernant les droits de succession wala la succession kalla loolu ci ci jullit du demee noonu waaw bu dee ci ñoo xam ne du jullit ñoom la la la la isma ba'dal kufri mooy ñoom génn nañ euh, ñoom newuñ ci daayiratul islam waaw li gën a rëy li ñu def du loolu du du du jalgati àtte yàlla yi mooy weddi gi ñu weddi seen borom subhaanahu wa mooy kon affaire bi du demee noonu du ne quelques députés ñooy toog xalaat ne waaye projet de loi bon on que les les les les qui de succession xam nga mooy mooy mbamb mi France léegi fan yi gars yi dugal nañ ay loi yoo xam ne way ñenn ñi sax di di jéem a yenn député yi wala benn député di jéem a dugal euh, est-ce que bon nit ki am possibilité que ne ay doomam du du du mooy doon gi ñu koy doon bu bañ a nekk lu automatique nit ki bu ko neexee mu ne man samay doom ñi ma war a doon ñi ma jur duñ ma doon waaw comme ni mu xewee États-Unis yooyu wala iyaadu billah est-ce que ñun lanaa fii haula'i uswatun ñoom ñooy suñuy modèle kan la mukk ñun ñoo su alxuraan de en bu dee ne bu dee jullit lañ bu dee ne bu dee gëm nañu te mu wér ci ñun moo tax alxuraan di wax bari in kuntum mu'minin bu dee ne nekk ngeen way gëm yàlla voilà ah laqad kaana lakum fi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmal aaxir wa dakara allaha kathiiran waaw laqad dëgg-dëgg kaana nekk na lakum ñeel leen fii rasulillahi ci biir ndaw yàlla nii di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uswatun hasana royukaay boo xamante ni mooy la plus hein le plus parfait des modèles d'ailleurs c'est lui seul ñi ci des ñépp képp ku ñuy roy à vrai nit ki koy jéem a topp war naa xam ne man royuma kii dali yonent ci alayhi salaam moom fa mu jaar la jaar may jaar moom fi mu jaar ku ku sa bët kiiwul da foog ne moom laay roy mais royu moom ki ñuy roy dëgg dëgg mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kooku mooy kooku laa leen defal muy ki nga xam ne moom ngeen di xool waaye ñeel woon mooy seen mooy seen royukaay bu baax bi nga xam ne lu ngeen gis royukaay bu mel ni moom waaw waaw muhammadun misaaluhu laa yaati lam fii laa yaati fii ma mada wa abadan lam fii ma wa abadan laa yàtti seydina muhammad ci lam yabdu sëñ bi mu ne radiyallahu anhu muhammadun misaaluhu lam yàtti fii ma wa abadan laa yàtti seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam misaaluhu ku mel ni moom keem moom lam yàtti masu fee jaar buur yàlla masu la bind ku mel ni moom ah, mooy yow 2019 euh, nga nekk le 12 kii avril hein 2019 bu dee yëgoo li xew xamal ne ab misaalam ku mel ni moom masu la am fii ma maba ci li weesu mooy avant l'histoire waxal lu la neex ab avant l'histoire ak la ca gannaaw ak masula ba yow ni ngay tooge tay jii ku mel ni moom masu fee jaar masu fee am waaw wa abadan te faw ba mukk laa yàtti ku mel ni moom bu ñëwaat ci kanam jamais jeex na kooku lañu suñu borom roy te moom moo ñu wax mbir yi te dinañ gis affaire yi wallahi mi nga xam ne noonu la ko leerale alayhi salaatu wassalaam laa léegi mooy kon affaire yi loolu la bu wóor dañuy bàyyi ku nekk di def la neex waaw nit toog euh, euh, ne man ñeenti jabar la am mel ni ku miraas boppam est-ce que loolu dina jàll mooy loolu man ne ne kuy dund manoo miraas sa bopp yow de toute façon ki ki moom alal ji il faut mu nekk koo xam ne moom day orgelé il faut mu nekk ku orge moo tax dinañ ñëw ci chart yeeg arkaanul miraas charte yeeg mawaani yeeg yooyu yëpp dinañ ci ñëw insha allah bu boobaa dinañ gën a gis yi kon xam-xam bii mooy ilmul faraid wala ilmul mawaris al faraid nag pluriel la mooy lu bari la mooy plurielu farida al imaam al xaafis ibn xajar raxmatullah alayhi ci al fath mu ne jamcu farida ka xadiiqa wa xadaaiq wal faridatu facilatun bi macnaa mafruuda maxuuzatun min al-fard wa huwa al-qat' yuqaalu faradtu li fulaanin kadaa ay qata'tu lahu shay'an min al-maal mu ne loolu qaalahu al-Xattaabi muy toxal moom al imaam al-Haafiz ibn Hajar ci Fathul Baari sharh saxiixu imaamul Buxaari bi muy sharaa kitaabul faraa'id noonu la kon imaamul imaamu Muslim it pare kitaabul faraa'id waaw bi nga xam ne mooy lijjanti di toppatoo li nga xamante ne mooy al mooy miiraasi mu ne loolu mooy kon ñu ngi ci la définition parce que tasawurul masala looy dugg lu ne danga koy xam ba pare waaw dangay xam de quoi sagit réellement ça cela est un préalable pour accéder pour avoir pour savoir pour aborder n'importe quelle science n'importe quelle chose avant de l'aborder il faut savoir lan la waaw bala mooy dangay xam tasawurul masala nga xam lan exactement lan la ñuy wax nii ah, xam nga des fois nga gis nit mu fekke waxtaan ba pare mu ne mais kii lan la doon wax mooy kooku parce que dafa yéex a ñëw te manula situé wu ci li waa ñuy wax kooku xam nga ne kon mooy bu ko kenn dimbaliwul mooy daanaka moom dafa taxaw nekk kenn kuñ sànni ci benn labyrinthe kon nag tasawurul masala mu ne faraid plurielu farida la comme xadiqa mooy ci wàllu syntaxe xadiqa xadaaiq xadiqa mooy ab bahja hmm? wa xadaaiqa gulba wa faakihatan wa abba mooy loo xam ne parce ori nan ngeen koy woowe bët bi dañ koy mooy day ron mais ci loolu en tout walla tool pour ne pas kii mu ne lool wal mu ne lool al farida nag kon faraid mooy plurielu mooy lu barey farida moom nag fa'ila la mooy ci wàllu <laughs> bi maanaam mafruda <laughs> mooy loo xamante ne dañ koo dañ koo dog mu ne maxuudun min al fard ñu ngi ko jëlee ci al fard wa huwa al qat' mooy loo xamante ne nii dama koo dog dogal ko kenn loo xam ne dama koo dagg ngir kenn jox ko kenn mu ne wa huwa al qat' kon bi nga xam ne ci la faraaj jóge mooy al qat' waaw mu ne faradtu li fulaanin mu ngi mel ni boo nee faradtu li fulaanin kaza mooy qata'tu lahu shay'an min al bu ma nee ah man de faratu li ngañ kadaa wala faratu li ngañ dirhamayni mooy man jël naa ci sama alal ñaari dërëm yoo xam ne maa ko génne ba mu sell en maa ko génne jox ko ngañ waaw wala maa maa defar ko benn chèque waaw après ma ne faratu li soose benn chèque boo xamante ne bu 500 euros loolu mooy maa ko daggal ci sama alal jox loolu la voilà ci sama alal mu ne lool qaalahu alxataabi al imaam alxataabi rahmatullahi alayhi mu ne moo wax loolu le ci fan la ko wax ci garibul xadiis bu al imaam alxataabi rahmatullahi alayhi waaw loolu benn kon mooy kon alqatar alfard mooy lu ñu dog lu ñu daggal kenn waaw mu ne am nañu ne nag wa qiila huwa min fardi alqawsi wa huwa alxazzu alladi fi tarafayhi xaytu yudacu alwataru li yathbuta fiihi wa yalzimahu wala yazuul mu ne nag am nañu ne mu ngi jógee mooy étymologiquement la ñuy gis ñëwaguñ ci istilah mooy euh, euh, euh, définition dañuy xam dafa am la définition deux mots mooy nga nga nga nga wax baat bi lan lay tekki ci moom lañ naan lughatan voilà mooy lughatan mooy étymologiquement mooy ci langue bi ci kàllaamay arab arab buñ nee fard mooy mooy lu ñu mais nee tamit day dekki lan leneen ci langue arab euh, mooy arc bi mooy flèche kii bi waa ji yor flèche yi mu ne mooy alxazu allati allati fi tarafay mooy xam nga arc day day day day kii comme comme ni xulwaan mel ah, mooy day courbé wu ñaari cat yi nga xam ne nag foofu mooy la fay ne ngir ñu man cee takk alwatar buum gi ngir mu mën a mu mën a eh, nekk lu lu lu ci dëgër taxaw ci teg ne ci temm ñu man koo takk ñu ne loolu noonu la na ñoo xam ne ñu ne affaire boobu mooy alfarb waaw ah. al imaam an-Nawawi loolu la al imaam euh, al-Hafiz am na lum ci teg kanta euh, al imaam an-Nawawi rahmatullah alayhi mu wax ci sharh al-Minhaj sharh sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne al-fara'id hiya jam'u farida min al-fard wa huwa at-taqdir <laughs> li anna suhmana li anna suhmaan al furuud muqaddar waaw mu ne moom mooy lii lépp da koy tekki xam nga gis nañ dog gis nañ liy nekk ci catu arc yi nga xam ne fi lañuy takk buum gi ngir mu dëgër mu ne moom nag mu ne mooy plurielu farida min al fard mu ngi jóge ci al fard wa huwa taqdir mooy li nga xam ne dañ koy nattale nga xam ne dañuy tollale mbir mi natt ne lu toll nii lu toll noonu waaw lu tax li anna suhmaanal suhmaanal furuuri muqaddara ndax paar mooy wàll yi nga xam ne ci wàllu miraas nii muqaddara ku nekk li ngay am suñu boroom daf koo natt takk ko li mu war a doon mu ne diw joxal leen ma ko as sulus par exemple diw joxal leen ma ko ar rubu par exemple loolu mooy dafa leer amul nga naan bon est-ce que la wax non non non leer na leer na loolu lay wax ne loolu nag mooy alfarida tamit day jóge ci loolu ci arab mooy li nga xam ne dañ mooy ak taqdiir alfardu mooy ak taqdiir li nga xam ne dañ ko nag xam nga xam nga moo fardu fii kenn waxu fi ay farataaki contraire sunna non mooy fii ñu ngi ci leneen voilà <laughs> mooy lii ñu ngi ci étymologique bi tam bu boob bu ñëwee ci eh, étymologique mooy ci terminologie ci wàll yu nekk miraas dinañ xam ne waxuñu tamit farida boobu mais bon liñ ci jublu mooy kon lii farata la ana sunna bi lee sunna la déedéet loolu dinañ ci ñëw moo tax xadiis yonent bi alei satu selaam alxiqul fara'ida ila ahliha fama baqi fali awla rajulin zakar loolu insha allah dinañ ci ñëw xadiis mawlana ibnu Abbaas radiyallahu anhuma wal xadiisu fi saxiixayni ah. kon al imaam an-Nawawi rahmatullahi mu ne al fardu kon mooy huwa taqdiir mooy ak ci foofu lu jóge mooy natt ndax wàll yi ku nekk am ci wàllu miiraas suñu boroom daf koo natt ba mu yem li nga xam ne moom mi nga xam ne mooy aalimul gayb al xabiir moom mi nga xamante ne mooy alxakiim li mu natt ne lii la loolu moom la ku nekk war a am loolu nag natt googu mu natt lu nekk ku nekk mën a jox leen ko lii kii jox leen ko lii loolu foofu la jóge hein mooy loolu eh, mu ne wa yuqaalu lil aalim bil faraid faradi wa farid wa farid mu ne xakaagu mu ne Euh, <clears throat> al imaam an-Nawawi mu ne ki nga xam ne nag mooy toppatoo xam-xam bi kon euh, nañu xaar wala ñu agsi fii loolu kon euh, mooy am na nag yeneen te yeneen yu yeneen i mois yoo xam ne comme ñoom al imaam al Fayyumi yoo xamante ni wax na ci waaw mais yooyu mën nañu yem ci nii. léegi nag mu des euh, ci wàllu ci wàllu li nga xam ne mooy istilaax waaw mooy loolu al euh, imaam an-Nawawi mujjee wax day dugal mbir mi mooy ak taqdiir bu ci wàllu istilaax nag mooy ci wàllu yii mooy étymologiquement bu ñuy wax fii al faraid liñ ciy jublu mooy al mooy wàll yi nga xamante ne ni moom la suñu boroom subhaanahu wa taala daal jël ne lii diwa ko moom lii kiiwa ko moom lii bi du tur boo xam ne dañ ko créé noonu suñu boroom mooy bi muy wax ci suuratu nisaa alhamdulilah bi muy wax naan nasiiba mafruuda foofu lañ jële ci mafruuda ci ilmul fara'id mooy loo xamante ne moom moo ko dagg ci alalu ci dem ki génn àddina ne ku génn àddina lu toll nii bu dee bàyyi na fi alal lañ gis arkaanul miraas rahma insha allah këni lu toll nii lañ koy jox waaw kon mooy buñ naan nag ilmul fara'id mooy bi nga xam ne mooy toppatoo li jëm ci wàllu bu ñu la ñuy séddale ñi nga xam ne ñoo war a doon waaw loolu mooy ilmul mawaris euh, loolu mooy ilmul al irth nag ah ah mooy asluhu mooy euh, ci irth la jóge mooy li nga xam ne nit da ko fee bàyyi ginnaawam léegi le fait que alal jooju di toxoo ci nit al intiqaalu min wahidin ila axar toxoo ci kii dem ci keneen ci loo xam ne bi geyri kasbin wala kedd loo xam ne nag waa ji yii nii miraas xam nga gisoon nañ kitaabul buyoon kitaabul buyoon <coughs> mooy gisoon nañ les transactions commerciales loolu it defoon nañ ko mu jëlaloon ñu ay jataay walillahi alhamdu wal na mooy gisoon nañ ne boobu pour nga am ci njaay ñënd jaay da def ay effort pour am <coughs> mais mooy façon alal yi dafa am ñaar ci gàttal loo xam ne nit ki ci coono la koy amee <coughs> moo xam liggéey bi muy def moo xam boppam la koy defee la koy defal après moom ñu koy fay ci loolu comme am njaay moo xam ne day jënd di jaay wala loo xam ne day liggéeyal kenn moo xam ab start-upeur la mais day liggéeyal benn entreprise wala boog ci benn firme lay liggéeyee wala boog day nappal kenn ku benn paa boo xam ne moo am ay fila tournim di ko jox moom mu bu nappee bu ñëw mu fay ko wala wala wala ay oto la yor wala yooyu kalandoo lay def mooy loolu da gis ne na mu amee alal ji mooy da cee da ciy def li nga xamante ne mooy coono alors que miraas moom beneen affaire la mooy coono amu ci waaw te loolu waxoon nañ lu mel noonu ci côté zakat bi ñuy gis almaalul mustafaat ci ahkaamul zakat almaalul mustafaat alal ji nga xam ne nit ki da ko am mu wuteeg cosaani alalam en tout cas alal ji mu fekk mu yor ak ji mu am léegi bokkul waxoon nañ la exemple kon koo xam ne day dafa am salaire hein mais moom salaire am bi bi mu xoolee affaire bi matul nisaab mooy bi mu li nga xam ne moom la ci yoon matul nisaab léegi mu am mbokk baayam gaañu par exemple mu donn ko kooku waxoon nañ ne du jël alal jooju mu donn même bu dee ne bu ko plus bële mu mat nisaab kenn du ko def loolu parce que alal ji ak alal yi dañoo wute al maalul mustafa al jiha waaw aljihaatu mun fakka mooy ne euh, euh, bokkuñ fuñ kiiwee waaw loolu mooy alalu miraas ki koy doon moom defu ci benn coon waaw diwa faatu mbokkam moo xam frère la walla doomam la wala baayam la wala yaayam la wala maamam la ainsi de suite yooyu nañ ko gis insha allah mu après moom mu am alal jooju mooy defu ci benn effort waaw léegi nag beneen bële dafay def effort pour li ngay am après bii amul loolu nag suñu boroom da ko mooy mooy mooy nag loolu nag ñuy séddale loolu la xam-xam bi al mawaris mooy al irsu foofu la jóge mooy li nit ki bàyyi ginnaaw waaw parce que dinañ ah, dinañ ñëw ci euh, miraas du du nit ki faatu na rek aywa léegi nañ leen miraas ah non loolu dinañ ci ñëw comme ci gàttal ci gàttal lii mooy li nga xamante ne mooy euh, li jëm ci wàll wi mooy li nga xam ne buur yàllaa ko natt ci istilaax buur yàllaa ko natt ci ay paar ci alal yoo xam ne bu fi way dee ji bàyyi ki génn àddina way dawlu ji dal di koy jox ñi nga xam ne ñoo ko war a doon mu natt ko ne kii lii lay am kii lii lay am xam-xam bay toppatoo lool nag mooy ilmul xam-xam bii nag dafa am loo xamante ne nii nag moom euh, dafa am solo lool waaw dafa am solo lool ba moo tax am na nag xadiis yoo xam ne day ñëw di wax ci euh, wàllu wi affaire u miraas ni waaye lu bari ci xadiis yooyu wéruñu lu bari ci xadiis yooyu wéruñu di wax importance am mooy benn sax wéru ci waaw xadiis yépp dañoo wéradi mais seenu bariwaay hein day wane ne mbir mi euh, seenu am solo te tamit boo xoolee lii rek waaw parce que alquran ci boppam suñu borom subhaanahu wa taala gis ne moom moo moo ko moo ko moo ko defal boppam mooy moo ne diw mii lii lay am diw lii lay am doom ji lii lay am Ah, kii nii lay am lii lii lay am kii lii lay am mooy loolu moo ko defal boppam buur yàlla rek subhaanahu wa sikk newul ci ne lépp loo xam ne dafa ko tudd ci alxuraan waxatuma la mooy mu nekk loo xam ne ci da ci détail am soloom kenn manu koo nat waaw kenn xam nga am na yoo xam ne dëgg la ci wàllu zakat wax na ñan lañu koy jox ñan lañu koy jox dafa wax ñan lañu koy jox waaw innama sadaqaatu lil fuqara'i wal masaakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wa fi sabil fariidatan min Allah waaw foofu wax na ci wàllu zakat dafa wax ñan la ñuy jox mbiri parce que doomu aadama ci boppam bakkan bakkan bakkanu doomu aadama alayhi bakkan ci boppam mooy li nga xam ne dafa bëgg ah, dafa mel ni dañ koo mooñaale ci yoo xamante ni mooy bëgg mooy bakkan xam na yu yomb yeeg surtout lu jëm ci wàllu alal dañ ciy fuqale waaw innal insaana xuliqa halu'a ida massahu sharru jazu'a wa ida massahu alxayru manwa waaw alhaakumu takaasur hatta zurtumul maqaabir ah xoolal waa ji li nga xam ne alladi jamaa maalahu wa addada yaxsabu anna maalahu axrada ah sa suuratul kahf ñaar ñoon ja'alna li ahadihima jannatayn ah lan la doon wax ba mu amee alal fa qaala li saahibihi wa huwa yuhaawiru ana aktharu minka maalan wa a'azzu nafara dafa nekk bakkan dafa nekk loo xam ne dafa bëgg alal dafa bëgg alal waaw allazi ki nga xam ne moom jamaa day dajale maalan alal ah, le matériel waan dana huudi ko compter waaw société générale am naa fa cent mille euros yu fay nelaw SGBS am naa fa waaye sama waxane sàngam am naa fa sama compte sàngam sama magasin sàngam alladi jamaa maala wa'dada te nit day foog ne lum ci gën a am yaxsabu anna maalahu axlada moo tax kële yaakaar ne alal jooju mooy tax moo ko fi gën a saxal ci kaw suuf moo tax kële doon wax ci suuratul kahf mbokkam ni yow moom naan ko ana di puukarewu ci kawam di ko wan ne man bokk ma ak yow classe léegi parce que ana aktharu minka maalan wa a'azzu nafara noo maa la ëpp alal te maa la gën a tedd ñi nga xam ne mbooloo yi may di may dal waaw ndax ra'aytu an-naasa qad maalu ila man 'indahu maalu waaw wa man laa 'indahu maalu fa 'anhu an-naasu qad maalu waaw aw kama qaala ash-shaa'ir la waajaroon wax man gis naa nit ñi ñu jéng jëm ila man 'indahu maalu waaw jëm ci ki nga xam ne di bopp jëm ci ki nga xamante ni seen penchant seen lépp ki nga xam ne moom am alal kantaa ki nga xamante ne wa man ki nga xamante ne nag amul alal fa anhu naas xamnaalu moom noonu nit ñi dañ koy wëlif mooy alal moo mel noonu suñu boroom xam gum xam loolu ci doomu aadama moo tax mu daldi indi ne ñii zakat ñii wa ko moom sinon boo ko bàyyi noonu xoolal buur yàlla def na ko zakat ne ñii ñoo ko moom am na ñoo xam ne ñu ngi dee ba dañuy détourner di jéem a tay taylu di détourner ñoo bëgg cee boole seen bopp wala seeni intérêt ñoom waaw yor sa benn projet boo bëgg mu dox nga ñëw dugal ko kii ñu moom laa doon euh, euh, moom laa doon wax ne bi ñu gën a ci zakat mooy mooy mooy mooy wa fi sabilillah ñoom lu tëb ñu ne sabilillah waaw damay dañu yor projet jàkka projet zawiya projet kër Sëriñ Tuubaa doxut man ñëw taxaw ne bon zakat yi man ngeen ko fee joxe ah loolu laysa bi lay lay lay lay laysa bi lay loolu du dara mooy ne loolu du dëgg loolu manu faa dem zakat du pour tabax ay mur pour yéen waaw ba nu ngeen man di wax nag naan wa fi sabilillah tabax ay madrasa zakat c'est pas pour faire des madrasa mooy malgré soo suñu boroom subhaanahu wax na ne wat ñii wat ñii dañ koy dox gis nga li ci gaay waa léegi bu ko deful nag yonent bi alei satu ñëw leeral affaire bi waaw leeral affaire bi loolu lépp teewul ñuy ñuy jaay di dëng dëngul dëng dëng dëng lan ngay xalaat bu doon ne suñu borom ala lisaani nabiyhi sallallahu alayhi wasallam defu ci dara daa ñëw rek ne léegi joxe leen mu jeex côté boobu ni zakat mel noonu la def fii ci wàllu miraas suñu boroom subhaanahu wa taala dafa dafa leeral affaire yi waaw jël li nga xam ne mooy alfaraid parce que faraa'id yi ñuy wax li yonent mi alayhi salaatu wax xadiis bi ñu wax sànq alxiqul faraa'ida ila ahliha jël leen fara faraa'id yooyu nekkul naan jëlal farata ya ah, non mooy yi suñu boroom ne ci alquran diw lii lay am diw un pour cent lii un tiers kii nis kii mooy xaaj kii euh, sudus euh, un sixième kii un huitième wala ñii un huitième incha yooyu mu ne ñama wax ngeen jox ko yeneen la sama borom wax ñu jox leen ko na leen ko wéyal jox leen waaw mu tudd ñooñu wax ñooñu nag moolu mooy alfaraid ci xadiis boobu loolu la faraid bi tekki. boo leen joxee nag ba pare fama baqiya la des loolu dinañ ci ñëw insha allah mooy pour wan na ne gis nga borom bi subhaanahu wa yitte gu rëy gi nga xam ne moom la jox xam-xam bii parce que day laal loo xamante ne ni day yëkkati passion yi te nit pare nañ ngir faatu ngir loolu alal kam min min min min kam min mi'atin wa mi'atin halaku li li lu tax alal ñaata nit ñoo al ñoo faatu ñaata bakkan ñaata bakkan moo rot ndax lan alal suñu boroom xam gum xam loolu tax tooñaate da cee gaaw waaw moo tax mu doon wax ki nga xam ne mooy prendre en charge l'orphelin inna alladhina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fii butunihim naara wa sayaslawna sa'ira wal iyaadu billah mu suñu boroom ne gis ngeen ki nga xamante ne nii day lekk alalu way njirim yi orphelin yi gone goo xam ne xamalagul boppam manalagul boppam waajuram génn àddina moo xam ndeyam la wala yaayam wala maamam bàyyi ko fi alal nga yor ko dal di koy jël di ci noose ñu naan góor gi biiram bi mooy almeeru ganaar yi ndeke sa almeeru ganaar yooyu ganaaru alalu booy bi la wala gone gi la xam nga ne sa almeer yooyu suñu sa biir boobu suñu boroom nee na loolu muy lekk nekk ludul liy nes nesal yaram wi ba gaay di ko fen ndekete yoo temps yi li gaay naan day tedd ci alalu xale bi teddul mu ngi torox ci alalu xale bi parce que dañuy lekk suñu borom nee na innama ya'kuluna fi amwalihim euh, fi butu innama ya'kuluna euh, inna alladhina ya'kuluna fi euh, amwalil yatama yatama zulma fi tooñ mu ko parce que tooñ rek nga mën a ne mooy ci tooñ ci tooñ parce que moom amul ko défendre amul koo xam ne mën naa taxaw ne la du deme nii waaw nga ciy sëq di defar say mbir di ci defaral sa sa sa sa takk ci jabar bu bees waaw di ci ndaataa tëlëx ah, suñu boroom nee na kooku dëgg dëgg nañu xam ne ñoom li ñuy lekk seen mbir yi mooy safara ta kël séef nañoo dugg saay safara bu leen di buñ agsee ci man kon mooy alal dafa mel moo tax suñu boroom daal di koy leeral ci détail yi la waaw yonent bi alei saatu salaam leeral affaire yi ci détail waaw waaw loolu la mooy yitte googu ko suñu boroom jox yitte googu yonent ma ne saab-saab jox ko ba di ko jàngale di ci wax yoo xamante ni nii di ko leeral loolu rek doy na waaye nag am na ay xadiis yoo xam ne euh, wéruñu yuy wax ci euh, importance su xam-xam bi li nga xam ne loolu lañ ko war a jàppe xame ko noonu parce que buur yàlla bu ne dañoo bind jinne yeeg nit ñi ngir ñu jaamu ko jaamu yàlla manula nekk tâtonnement ah baabul ilmi qabla al amal waaw xam qabla al amal bala ngaa jëf waaw waaw bala ngaa jëf xamal ba pare sinon la ngay jëf du tegu ci xam-xam te suñu boroom dane woon waxal yonent mi alei saatu salaam man damay woote ala basira ana wa man ittaba'ani waaw ca suuratu seydina yuusuf aleyhi salaatu wassalaam damay woote jëme ci yàlla ala basira teg ko ci clairvoyance ci lu leer may mooy xam-xam kon fokk ñu xam lii mooy am na xadiis yoo xam ne rot na di wax ci wàllu woowu bokk na ci xadiis yooyu xadiis mawlaana ibnu Mas'ud ibnu ummi abdir radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne mu nekk xadis boo xam ne qad rawaahu al imaam ad-Daarimi muy xadis boo xam ne bu da'if la dafa am non seulement dafa am ittirab mais ci sanad bi dafa am Sulaymaan ibn Jaabir al-Hajari te moom majhul la <coughs> Mawlaana ibn Mas'ud mu ne qaala li Rasuulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam daf maa wax ne ta'allamu al-ilma wa 'allimuhu an-naas ta'allamu al-faraa'ida wa 'allimuhu an-naas ta'allamu al-qur'aan wa 'allimuhu an-naas fa inni imru'un maqbuud wal-'ilmu sayuqbad wa tadharu al-fitan hatta yaxtalifu ithnaani fi fariida laa yajidaani ahadan yafsilu baynahumaa Allah Allah wallaahi wa in kaana al-sanadu da'iif matn bi moom dëgg la mooy matn bi li mu fi wax loolu wax te seen bariwaay ah eh, ay wane ne en tout euh, mu bi moom nii la de ñoom waaw waaw yàppaa ñaari personnes yoo xamante ni nii man nañ ci euh, man nañ ci euh, di am lenn les ci lam-laame ah, al imam at-Tirmidhi na koy solo wa kadhalika al imam alxaakimu waaye ak alimaam albayhaqi ah mawlaana ibnu abbaas mu ne eh, mas'uud laysa min alabaadila huwa akbaruhum wa ajalluhum wa a'zamuhum mawlaana ibnu mas'uud bokkul ci abaadila al arbaa muy ibnu ummi abd radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam daf ma ne ta'allamul ilma xam-xam bi jàngaleel ko xam-xam uti leen xam-xam takk leen xam-xam ngeen téye ko wa allimuhu naas te ngeen jàngal ko nit ñi waaw mooy boo xamee nag ba pare ngir se bul yàlla nga jëfe ko après da xamal nit ñi waaw ay vie ay vie privée vie publique man l'islam da ngay maandu maandu te mooy nga jàngale maandu te mooy nga gis ne lii du noon nga ne lii du noon bu dee bokk nga ci ñi nga xam ne man ngaa wax lii du noon waaw wala rek mu naqari la wala nga dindi ko sa loxo bu dee bokk nga ci ñooñ loolu mooy maanute mais maanute nekkul nit ñi toj dëkk bi ku nekk naan toog leen di day maandu waxu ngeen dëgg loolu du maanute falsification de des significations du mot moo xew léegi li mooy baat yi tekki lañ falsifié mu ne ko kon wàllimu taallamul ilm mu ne jàng leen xam-xam bii takk leen ko jàpp leen ko téye leen ko wàllimuhu naas ngeen jàngal ko nit ñi mu ne taallamul faraa'id jàng leen li jëm ci wàllu waaw nan la ñuy séddalee miiraas nan lay demee ak ñan ñoo ci am droit ak ñan ñoo ci amul droit ak lan moo tax nit mën a miiraas lan moo tax euh, kan moo mën a am ci miiraas bi ah ñan lañu ak lan lañu mën a am lan la ñuy am loolu xam-xam boobu jàng leen ko wa allimuhun naas ngeen xamal ko nit ñi hein de toute façon lii nii mooy ci eh, li li wal xadiisu daif waxee xam nañ ne yonent ma lay saab-saab li nga xam ne moom la wax waaw bari na ci ay xadiis al quraan Euh, luy wane ne nit ki da ngay jàngale waaw innama bu'ithtum walam tub'athu mu'assirin waaw waaw xayrukum man ta'allama al-qur'an wa 'allamahu waaw ki gën ci yéen mooy ki jàng al te ci al boobu fa suñu boroom subhaanahu wa ta'ala tudd 'ilmul li jëm ci ñooñu mooñu ñan lañ ñan lañuy jox affaire yi kon nag jàng ko waaye jàngale ko jàng alxuraan wa allama mais toog rek gaa yi réer yow yow t'es responsable ci li xew responsable nga waaw responsable nga kay waaw responsable nga kon mu ne jàng leen xam-xamu miiras te ngeen xamal ko nit ñi hein ta'allamul qur'aan jàng leen al qur'aan wa allimu naas lii mooy dhikrul xaas ah, ah, al aam ah, <laughs> al xaas ba'da al aam non dhikrul al xaas ba'da al non dhikrul xaas ba'da al aam dafa tudd xam nga dafa tudd mooy jàng leen xam-xam ngeen ut leen xam-xam ngeen jàng ko ta jàngal ko ni ngeen jàng far euh, miraas après ngeen xamal ko ni mu ne ta'allamul qur'an mu dóoru indi li nga xam ne mooy seen mooy ci la lépp nekk xam-xam yi muy wax nii yépp ci biiram lañ nekk yim jot a wax mooy dafa détaillé doora indi li ja li jag mu ne ta'allamul qur'an jàng leen al qur'an wa 'allimuhu an-nas ngeen xamal ko nit ñi fa inni imru'un maqbud mu ne man yonent bi alayhi salaatu wasalaam man di nit laa koo xam ne eh, mooy buur yàlla daf may jël du ma fi nekk sax di ja di dund comme ni ngeen ma gise nii ni may gise nii loolu moom même wal xadiitu da'if loolu ñépp ko xam évidence la innaka mayitun alxuraan nee na innaka mayitun wa innahum mayitun yow innaka yow dëgg-dëgg yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mayitun da ngay faatu da ngay génn àddina wa innahum te ñoom kuffaar yi doon wax ta euh, natarabbasu bihi raybal manuun qul tarabbasu fa inni ma'akum minal muntazirin qul fantaziru beneen aaya ba euh, sajda qul fantaziru inni ma'akum minal muntazirin mooy bañ ko naan waaye jéem lu ne ñu mujj naan nañ ko bàyyi rek natarabbasu natarabbasu bihi raybal manuun xaar rek léegi dee gi ñëw jël ko mu jeex na fi di ñu woo naan ñu buur yi naan yàlla ji ñu war a jaamu kenn la alors que ñoom suñuy jàll yàlla yi kon mooy suñu borom ne innaka mayitun wa innahu mayitun da ngay faatu mais ñoom dañuy faatu buñ foogee ne buñ yoogee ne afa in mitta fa humul xaalidun moo tax mu wax ci beneen aaya est-ce moo yow boo génnee àddina Seydina Muhammad ndax ñoom dañ fii sax kon moo tax lii fa inna imrum maqbut mu ne man nit laa koo xam ne buur yàlla daf may jël wal ilmu sa yuqbal xam-xamit dañ koy xëcc buur yàlla na ko na ko xëcc téye waaw loolu am na xadiis yu bari yu koy wane que xam-xam noonu lay demee waaw bu yonent la ne saat saat naan buur yàlla du laa yaqbidul ilma du ñëw jël xam-xam noonu ah nanu ko noonu xëcc ko noonu ci sunu ci ci dënnu boroom xam-xam yi déedéet waaye li muy def day faat boroom xam-xamee di faat mooy mu leer ne kii moom bu faatoo mu leer na nga mën a wat ne ku mel nii moom gisuma ko ci jamono waaw hatta ma idha ra'a ba noonu lay demee mooy buur yàlla noonu lay xëcc xam-xama du ñëw ñi jotoon ut xam-xam bi te yàlla tax ñu jàpp ko takk ko di ko jëfe di ko jàngale te suñu borom kese tax buur yàlla du ñëw fekk ñooñu xëcc ko seen xol moo tax bul gis borom xam-xam naan wa yow kii moo xam-xamam bi moom bu taxu woon ñëw ci man buur yàlla du ko def la yanzi'u al-'ilm aw kama qala ah du ko ñëw ñor di ko xëcc ko waaye ni muy def day faat boroom xam-xam yi waaw di leen faat day dem ba nit ñi dootuñ gis benn boroom xam-xam dootu fi bu boobaa looy xew ah ah ñu jàppe ru'usan juhaala fa dallu wa adallu li ñuy li mujj mooy nit ñi dañuy mujj jàpp ñoo xam ne vraiment ay juwaal lañ mooy njomboxtalu ignorance fa lañu fa lañu fa lañu ferankulaayu toog mais comme que seen allure ñoom ay ay ay ay ay ay ay saari xuuna lañ dañuy sàcc zi yu boroom xam-xam yi mooy ni boroom xam-xam yi doon doxale ak ni ñu mel ni ñu sell ñi noonu la ñuy jéem a def bu ko defee nit ñi ba pare bi jéem a wax seeni waxit jéem a wax comme ni ñuy waxe nit ñi jàpp ñooñu def leen ay ay ju ruusa juhaal ak yépp juhaal yooyu lañuy teg ñu nekk ci kaw waaw fa dallu gaa yooyu noonu jàpp ñu sànq wa adallu ñu sànq nit ñi waaw nga leen di laaj moo tax ngay gis fatwaa yu yées ngay gis rek léegi ñun moom ñu ngi ci processus bi moom enclenché wu na bu yàgg moom waaw xaw ma kan ñii ñun moom ñu ngi ci waaw enclenché wu na bu yàgg façon nit ñu mel ni ku ku ku objectif xam nga ne bari nañ léegi waaw surtout ci xam-xam bii miraas bii dangay gis gaa yoo xam ne dañ leen di jox ñuy miraasal nee nañ dañuy miraasal gaa yi ndekete dañuy séddale waaw dañuy séddale lañuy def waaw nit ñi jàpp leen nag ku faatu ñu woo leen dëj bu am ñoom ñooy taxaw ngénte lu am ñooy taxaw lépp lu am ñooy taxaw bu ñuy laaj ci diine ñooy wax alors que seen fatwa yépp ay tojaange la alors que li ñuy wax dara du ci noonu léeg-léeg ñu tatale mu dëppoog li nekk li ëpp dara du ci noonu waaw ñu ñeme sax taxaw ne dañuy tafsir alxuraan lu leen neex la ñuy wax mooy tafsiru nu ma ko yëgee ak nu ma ko bëggee ak nu ma ko sentir la ñuy def waaw te wallaahi ku ñu fi joxoon dissertation wala sujet bac philosophie nga defe ko nu ma ko sentir daal di aborder sujet bi yow ni ko sentir ak ni nga ko bëggee. xam nga ne doo réussir juróom fukki xelu candidat bi ñemewul a def lool waaye bu dee téere yàlla bi moom ku nekk mën a taxaw ne man maay wax maay tafsir waaw jàpp actualité bi di ko firi alquran di wax lu ko neex di damm aaya yi di leen pressé ni limon ngir mun mel ni moom ni mu ko bëggee gaa yépp foo wax ñu ne mooy boroom xam-xam bi wallahi laysa bi aalim bal huwa min ajhalil juhala bokk na ci ñi gën a ci ñi réer waaye nag loolu la yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon talam waxoon foo jaar dina am te ñun ñu ngi koy dund waaw waaw wal ilmu sa yuqbat gaaw gaa yi li ci yéen mooy bu seenu seenug réer ci ñoom la yem mu baax mu mu mu tane waaye dañuy dañuy dañuy contaminer ñi ci des moo tax dallu fa dallu waa dallu ñu sànku sànk nit ñi moo tax ñaata nit lañ sànk wallahi boo koy seet sa xol bi mooy metti mu sa xol bee jeex nga gis nit ñoo xam ne mais mbooloo yi ñu sànk moo tax bariwaana ku ñuy màggal fii la suñu sëriñ doon wax fekk ñu ngi koy musibaal fa mu ne ca xabru bari na ku ñuy tagg buur yàlla nga koy musibaal fa mu ne waaw bariwaana koo xam ne bu ñu waxee ñu ne fulaanun aalimun xat la rijaala moo féete kaw nit ñi boroom xam-xam ni ndeke ñu ngi koy musibaal fam ne bariwaana ku ñu naan ñu ngi taasu ci barkeem kooku ñu ngi koy dóori ay mbol fa mu ne buur yàlla ngi koy musibaal fa mu ne waaw te loolu lenn warew wanew ko mooy li dara taxul mooy dallu fa adallu dañoo sànk wa adallu ñu sànk ñu bay waaw wal iyaadu billaah faatu nag ba pare nekk sa bàmmeel di continuer di sànk nit ñi exploit loolu moom du xaw ma lu koy tuddee ce mauvais exploit moom mauvais ki euh, exploit yal nañu ci buur yàlla musal waaw ñëw ba faatu mooy rek <laughs> man sanna fil islaami sunnatan xasan ak sayyi'a waaw nga def fit yaa fi jëkk génne pecc mu yées mii ba ñu tuddee la ko nga dee sàngoo suuf waaw gaa yi di ko fecc saa su ne saa bu ku dóor pooj boobu ñu mbugal la waaw nga indi fi bid'a xamante ni ci la nit ñi ne nga faat saa bu gaa yi def bid'a ñu lay musibaal fa nga ne oh, kon wal iyaadu billah wal ilmu sa yu sa yuqbad kon ñu ngi ci xadiis mawlaana ibnu Mas'uud wa qad rawaahu al imaamu Tirmidi wal Haakim wal Bayhaqi wa kadaalika al imaam ad-Daarimi mu ne Yonent bi alayhi salaatu salaam ne wal ilmu sa yuqbad te xam-xam dañ koy xëcc dañ koy téye borom bi nu ko téye te bu boobaa wa tudhirul fitan fitna yi nag daal di feeñ waaw bonjour les fitna mais ñun ci lañu dëkk wallahi wallahi huwa saadiqul almasduq comme ni ko boroom xadiis bii doon waxe muy mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu anhu hmm? wa tadharu fitan fitan yi bari waaw ka qita'il layli al muzlima ah al laylil muzlim mel ni dogu lëndëm këris yooyu kenn du xam fooy teg sa tànk yusbihu al mar'u mu'mina wala musliman wa yumsi kaafira wa yusbihu wa yumsi muslima wala kaafir kaafira wa yumsi wa yusbihu mu'minan ha yabi'u diinahu bi'aradin min ad-dunya wa tadharu al-fitan war wala wa tudhirul fitanu waaye wala wa tadharu wa tadharu wala wa tadharu fitan fitna yi feeñ ndax xam-xam mooy lumière bi moo tax iblis looloo ko gën a metti ci kaw suuf jataayu xam-xam oh mais mu ngi mel ni ci xolu iblis bi nga toog di ci jam ay puso jataayu xam-xam lu raw lool lay def ci iblis parce que xam na ne fekk li mooy lumière bi mooy lumière bi te moom lumière baaxut ci moom il faut muy lëndëm mu man di péché di xëcc nit ñi mais boo yoree torche comme que ñépp mooy euh, néeg boo xam ne ñépp yaramu neen lañ def boo fa naree taalub làmp boo mooywul gaa yi fitnal la <laughs> mooy misaalum suñu àddina bi ku am xam-xamu diine xam-xam bu tukkee ci yonent ma lay saat saam vraiment dérange parce que yow rafle gi ñu nekk ñàkk sol yére ñàkk am axlaaqul al axlaaqul al axlaaqul karima yi ñu nekkee nga bëgg fee ñëw taal sa lumière bi muy xam-xam non non kooku jar nañu bombarder ko il n'aura plus droit au chapitre il faut l'effacer il faut l'éliminer parce que lan yow fekk looloo ngi feeñ ñoom liñ seen programme du dox te xam-xam nag bu ñu ko xëccee xam àddina bi lëndëm kese fi nekk waaw wa tadharul fitna yi daal di feeñ xatta yaxtalifu naani fii farid yonent bi aleyhi salaatu salaam ci xadiis bi wal xadiis da'if ba ñaari nit dinañu wuute dinañu am différence différent wuute hein ci par exemple miraas bi waaw nga gis nga gis ñaari nit kii naan lii laa war a am kii ne ko noonoonoo waroo am lii <laughs> ñu laaj ne waaye dañ laaj ustaas diw ñu laaj ustaas diw mu ne noono mu ne yow lii nga war a am keneen ki ne xaaral ma nit ma laaj ustaas diw mu laaj ustaas diw ustaas diw wax ko leneen te ñoom ñaar ñépp kenn waxewu ci xam-xam wu xatta yaxtalifu snaani fii farida nit day ñëw ñuy am wuute différence wuute ci wàllu fa faraid dan lañ ku nekk lu mu war a am laa yajidaani ahadan yafsilu baynahuma du ñu trouver kenn ku leen mën a tàqali wax leen li nga xam ne mooy alqawlul fasl li nga xam ne mooy wax ji nga xam ne mooy waxu dëgg mooy li nga xam ne noonu la demee wal iyaadu billah wallahi ñu ngi dund li séddalekat yi ci miraas yépp ñu lii la ah. ah loolu bokk na ci xadiis yi wax kon importance u xam-xam bi euh, insha allahu taala dañuy yem ni ci jotaay bii di gis yeneen façon xadiis yoo xam ne ba léegi di wax ci xam-xam bi importance am ak ni nga xamante ne nii noonu lañ ko war a jàppe ah. kon insha allahu taala ñu ngi ci ilmul mawaris wala ilmul fara'id ah di xam-xamu miraas insha allahu taala ci jataa bi ñu àggale ko di ñëw insha allahu taala wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala